alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wal xamsiin ba'dal mi'atayn baabu tahriimi namiima wa hiya naqlul kalaami bayna nnaasi alaa jihatil ifsaad. kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn euh, chapitre deux cent cinquante six doon dox baabu maa yubaahu minal ghiiba li nga xam ne moom <clears throat> moo dagan ci wàllu jëw ci buntu boobu lañ jeexaloon completement li nga xamante ne moo jëmoon ci wàllu jëw euh, xadis mu jëwoon gis mu doon xadis mille cinq cent trente cinq mu ne woon waan aishata radiyallahu taala anha <clears throat> radiyallahu taala anha qaalat qaalat hindun hindu imra'atu hindun imra'atu abi sufyan linnabi sallallahu alayhi wa sallam inna aba sufyana alhamdu wal minna ci jeexale woon tamit suñu tome <coughs> ñu war a ubbi tome soixante-six euh, mu tombeek le euh, <coughs> douze euh, rabiul axir mille quatre nga xam ne mooy dimanche 5 octobre 2025 bi madinati Villeurbanne al-Faransawiya kon al imam di indi hadis de de chapitre ci téere bi di kitaabul umuuril manhiyyi anhaa chapitre 257 mu ne baabu bunt tahrimi xaraamal annamiya rambaaj waaw bunt bii moom li wax mooy sujet bu dangereux boo xam ne beneen boo xam ne jege na ak jëw mais bokkuñu waaw bu ci nekk nag alat na doomu aadama bi waaw bu ci ne hëlëg na doomu aadama bi laa wax waaw bu ci kenn di xeeb dara non mu ne baabu bunt kon tahrimun namima mooy <coughs> buntu bi nga xam ne day wax xaraamal rambaaj walla mooy rambaaj Hmm? al imaam ne wahiya boo bëggee xam namima mooy lan mooy naqlu kalaamin al kalaam bayna an naas mooy di toxal ay wax diggante nit ñi kii wax nga déglu ko ba mu wax ba pare nga jël toxal keneen ne ko waaw diw de moo la wax lii dégg li di wax waaw falaa jóge sax lii wëgg lii daal la wax ci sa xaq sa der kooku ne ah, <coughs> daal di tontu fayu xaaral rek kooku bàyyil ba ma gis ko moom itam mu jël demati ci kooku dégg diw lim la wax kooku ndeke fu mu toog sa der du fa rafet lii wëg lii li mu wax ci lu ñaaw lan la wax mu wax ko ngir yàq seen diggante loolu mooy rambaaj ala jihati ci wàllu al ifsaad yàq diggante <coughs> waaw allahu akbar mu ngi noonu allahu akbar waaw kon de loolu yéeme na léegi nag mu noonu la tudde bunt bi mu indi benn ñaari laaya fi mu ne qaala allahu taala hammazin masha'in binamim mu ne borom bi tabaraka wa taala wax na ca suuratul alami fekk muy melale benn ci yéeferu Makka yu yiis yi <laughs> seen jikko yu ñaaw mu ne kooku bokk na ci ay jikkoom yu ñaaw yi nga xam ne moom la amee mooy daa nekk koo xam ne hammaz waaw mooy bi mu ne wala tuti' kulla hallafin mahin yow yu ndawal yàlla li bul topp képp koo xam ne aji waataakoon la <coughs> lu ñu wax mu daggaw waat teg <laughs> waaw waaw xam euh, euh, euh, ba pare doyadi dafa doyadi waa ji ku doyadi la sa yàlla waaw ku suufee mbir ndax mbonte gu yiis gi nga xam ne moom la bon boroom xam-xam ne nag ñii nee nañ Abu Jahlil la ñii ne noo al Ahnas ibn Shariq ñii ne noono al Aswad ibn Abd la woon ñii ne Abdurrahman ibn al Aswad ñii ne al Walid ibn al Mughira ainsi de suite waaye allahu taala alam <coughs> waaw mu ne teg na bokk na ci jikkoom yooyu hamaz hamaz moo lay mooy lan mooy ki nga xam ne day ayibal nit ñi di lor nit ñi ci loxoom ah di ayibal nit ñi ci loxoom ak di leen dóor wala lool loolu Ibn Zayd moo ko wax mooy ki nga xam ne moom làmmiñam lay ayibale nit ñi di la ay den teg ay jatri yu bon kanta al Hasan ibn Yasaar al Basri ah mooy ki nga xamante ne day dal ki nga xam ne mooy ci bërëb ya jotaay yi di tudd li nga xam ne mooy nit nit ñi ci lu yées ci seen kanam wala maas nag mooy ki nga xam ne mooy leen di mooy leen di tudd bu dee newuñu fi ci lu ñaaw loolu Abu Aliya moo ko wax ko mel ni Ata ibn Abi Rabah euh, wallahu taala alam Euh, masha kii di euh, wax euh, hamazin <laughs> ñu ne hamazal insan mooy irtiyabuhu am nañu ko tekkee noon mooy li nga xamante ne mooy jëw gi koy jëw wan namm mooy izharul hadith bil wisha'i mooy di feeñal ab nettali ngir jaxase yàq waaw xam nga an namima cosaanam mooy alxaraka mooy ak yëngatu ko ni muy yëngatu dem ci kii déglu jóge fii déw ci kii dem ci kii nangalag loolu loolu moo tax quoi looloo tax ñu tudde ko noonu waaw waaw moo tax waylun li kulli humazatin lumaza hamaz mooy waa ji bari lu muy ayibal nit ñi waaw waaw di leen dal di seet lumaza di topp seen seen ayib yi waaw al lamzu am na ñu ko tekkee it mooy di la ayibal ci sa xar ci sa kanam wal lamzu nag mooy bu la la wal hamzu bokk al lamzu mooy di la ayibal bu fi nit ki nekkee al hamzu mooy bu la wanee gannaaw am na tamit ñu wax contraire bi waaw di jam nit ñi <coughs> di dal ci seen der yi di fexe looy ñaawale diggante yi looy yàq diggante yi kon hamaz masha it nekk aji doxaa kon suñu dëkkaaleem ak buntu baangoo waaw di yàq diggante nit ñi di toxal ay waxi nit di ko yóbbul ñeneen ña lañ wax ca ñeneen ngir lan li yufsida baynahum waaw nam ma ya nimmu nam ma wana niima mooy kiy dox di wëy ngir yàq waaw loolu nag jikko ju ñaaw la joo xam ne moom la borom bi melali yéefir bu bon bi kon nag jullit war naa sori lii kon di wane ne loolu dafa xaram melo gi nga xam ne moom la yéeféer bu bon bi melo xaram na ab jullit di ko melo mu ne wa qaala taala kon suuratul qalam aaya onze maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqibun atiid mu ne bi nga xamante ne moom moo kawe te te yéegul ba léegi mu ngi wax moo wax ne xam nga aay bi gisoon nañ ko ci baabu tahrimil ghiba ne woon na ah wal amru bi hifdil lisaan mu ne woon nit ki du yàbbi maa yalfidu du yàbbi de min qawlin ci benn wax illaa ludul ladayhi nekk na fa moom di ko kóob di bind tey enregistré raqibun malaaka boo xam ne moom mooy enregistré teew na waaw li muy bind di ko fuglu atiidun koo xam ne moom moo koy seede waaw mu ngi noonee kon lépp loo wax na nga calibré la ngay def di jël laxu jàmbur di ko toxal ngir yàq enregistré nañ ko waaw nekk hammaz gu yées di hamma di di di di di euh, jëw nit ñi di lekk seen suux yi di leen jam di leen xiiba di leen namima te am nekk koo xamante ni nii kuy dox ngir yàq loolu lu ñàng la yoo xam ne ah, malaaka bi da koy enregistré ñaari aay yi la ci indi moom al imaam an-Nawawi léegi nag mu daal di dugg rahimahullah ci côté hadith yi fii <coughs> mu koy commencer hadith mille cinq cent daal di koy jeexale xadis bi nga xamante ne mooy xadis mille cinq cent trente huit nga fii xadis lañ am <laughs> muy léegi ñu commencé xadis bi bi mu njëkkandi mille cinq cent trente wa an Xudayfata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yadxulul jannata nammaam muttafaqun alayhi kon mu ne al imaam mu ne wa an Xudayfata mu ngi jële ci sayyidina Xudayfata ibnul Yamaan alayhima ridwaanur rahmaan mu ne nee na annahu qaala qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yadxulul jannata du dugg àjjana mukk nammaamun ab rambaaj waaw am médisant kii moom koo xam ne day rambaaj nit ñi di jaxase seen diggante yi di toxal seen wax yi ngir yàq xam nga ko wuute nag jëwaatekat jëwaatekat <laughs> moom nekkul moom day dem di wax nit ki loo xam ne neexu ko fu mu nekkul alors que rambaaj bi euh, moom li muy def mooy li mu bëgg mooy yow miy déglu yow mi koy déglu la bëgg yàq sa diggante ka mu jële wax ji alors ki ki kii moom ñëwul di ñëw ngir yàq diggante ki kii wëg ke ah non non moom pour moom na waa ji dégg lu ñaaw loolu après moom point yi mu récupéré waaye namim nag namam moom day bëgg bëggaa koon la ki mu jële wax ji ak kii yow muy toxal ci wax ji seen diggante yàqu <laughs> léegi kon Seydina Xudayfa mu ne dégg na ndawal yàlla saa saa mu ne laa yadxulul jannatu dugg àjjana mukk nammaamun ab rambaaj waaw hadiis bii moom muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi bokk nañ ko soxla hadiis yi bokk ay nekk école arabe ba nga amee ay cinq ans hadiis yi bokk na ci ngeen doon yuuxu kon ñu ñëpp ba koy dégg ci daara ji waaw qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yadxulul jannata nammaam walla nammaam waaw waaw loolu xadiis la kon xadiis bi mu ne kon al imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy ñoom dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ak seen mbokku taalibe al imaam Abu Dawud ak seen taalibe al imaam Abu Isa at-Tirmidhi ñi ñoo ko solo al imaam al-Bukhari benn bërëb la ko indi muy euh, kitaabu al adab baabu maa yukrahu min an-namima wa qawlihi hammaazin mashshaa'in binamiim ak waylun likulli humazatin lumaza yahmizu wa yalmizu ya'iid buntu boobu bii rek la fa indi hadis bi mu ne haddathana Abu Nu'aym <coughs> al-Imam al-Bukhari mu ne nettan suñu sëriñ da Abu Nu'aym da al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym al-Mula'i al-Kufi al-Qurashi at-Taymi mawlahum at-Talhi al-Ahwal rahimahullahu ta'ala sëriñ la woon nag Imam Ahmad mu <coughs> gane àddina 130 génn àddina 218 rahmatullahi alayhi an Sufyaan mu ne haddasanaa boog Sufyaanu mu ne ki nettama Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as al-Kuufi rahimahullahu ta'aala génn àddina alors gane àddina la 97 génn àddina la 161 rahmatullahi alayhi Mansuur moo ko jël ci Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a abu Attaab as-Sulami al-Kufi rahimahullah génnaat na cent trente rahmatullah alayhi an Ibrahim moo ko jëlee ci Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a Abu Imran an-Nakha'i al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina la quarante-six génnaat na la quatre-vingt-seize rahmatullah alayhi léegi moom am euh, Hammam moo ko jëlee ci Hammaam bi Hammaam ibn al-Haaris ibn Qays ibn Amr ibn Rabi'a ibn Haarisa an-Nakha'i al-Kufi gis ne càllala bi ñoom kii lañ waa Kufa lañ al-Fadl ibn Dukayn Kufi Sufyaan Kufi Mansuur Kufi <laughs> Ibrahim Kufi Hammaam Kufi qaala mu ne kunna ma Hudayfa ta Hudayfa Kufa la newoon kunna ma Hudayfa mooy jamonoy Seydina Umar Seydina Usmaan ibn Affaan waaw si jamonoy Seydina Omar la fa demoon ba Seydina Ousmane tamit a ah, tan na mais lii jamonoy Seydina Ousmane la mu ne xalifa radiyallahu anhuma mu ne kunna ma Hudayfata Hammam ibn al-Harith mu ne dañoo newoon moom nag mu ngi génn àddina l'an soixante moom mi mu ne dañoo newoon kunna ma Hudayfa dañoo newoon ak Seydina Hudayfa fa qiila lahu ñu ne inna rajulan yarfa'u al-haditha ila Ousmane ne day toxal waxu nit ñi ab genre agent secret wu Seydina Ousmane la <laughs> mooy dafay nekk <laughs> di jël wax yi di ko doxal Seydina Ousmane quoi fa qaala Hudayfa Seydina Hudayfa nag ba mu ko déggee merci affaire bi mu ne sametu dégg naa annabiyya yonent sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan laa yadxulul jannata qattaat mu ne laa yadxulul jannata lu dugg li nga xamante ne mooy aljana qattaatun waaw mu ne laa yadxulu du dugg aljannata ajjana qattaat fii qattaat la wax qattaat mooy nammaam <laughs> waaw laa yadxulu aljannata qattaat waaw moo la imaam al-Xaafiz mu ne huwa nammaam waaw am na nag ñu naan am na eh, benn différence mais loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi kanta mooy entre nammaam ak qattaat am na ñu naan am na différence mais ñu bari dañ lewee c'est la même chose waaye waaye léegi al muslimu <clears throat> hadith cent cinq la ko indi indi na ci ñetti version moom al imaam baabu bayaani ghiladi tahrim an-namima buntu bi wane taraayu xaraamalu rambaaj mu ne wa haddathani Shaybaan ibn mu ne nettali na na ma sama sëriñ di Shaybaan ibn Farrukh wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asmaa ad-Duba'i imaam Muslim ne nettali na man donc sama sëriñ di Shaybaan ibn Farrukh di Shaybaan ibn Farrukh ñii ne Shaybaan ibn Abi Shayba la Abu Muhammad al-Ubulli rahmatullah alayhi al-Basri gane àddina 140 génn àddina 236 rahmatullah alayhi wa Abdullah ibn Muhammad ibn Asmaa ad-Duba'i Abdullah ibn Muhammad ibn Asmaa ibn Ubayd ibn Mukhariq Abu Abdirrahman yi Abu Abdillah ad-Duba'i al-Basri yu génn àddina deux cent trente et un rahmatullahi alayhima qaala ñu ne ñoom ñaar ñoom nee nañ haddathana Mahdi wa huwa ibn Maymun ñu ne ki ñu nettal mooy Mahdi imam Muslim ne mooy ibn Maymun di Mahdi ibn Maymun al-Azdi rahimahullah Abu Yahya al-Basri génn àddina cent soixante-douze rahmatullahi alayhi an qaala mu ne haddathana Waasilun al-Waasilun al-Ahdab mu Waasil ibn Hayyan al-Ahdab al-Asadi al-Kufi rahmatullahi alayhi nekkoon mawla Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah gane àddina 120 non génn àddina génn àddina 120 am na nag ñu ne 129 wallahu ta'ala a'lam an Abi Wa'il moo ko jël Abu Wa'il di Shaqiq ibn Salama nekkoon mukhadram al-Kufi al-Asadi génn àddina vers les années 92 fekk na jamono yeneen saa salaam mais jotu koo gis muy Shaqiq Abu Wa'il an Hudhayfata moo ko jëlee Seydina Hudhayfa annahu balaghahu anna rajulan da koo jote que ne am na benn waaykat yanummul hadith waaw day jël waxu nit ñi di ko toxal de waaw. Fa qaala Hudhayfatu Hudhayfa ne radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yadkhulul jannata nammaam mu ne dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ab rambaaj dugg àjjana. waaw waaw euh, bi mu ci teg boobu xam nga riwaay imaam al Buxaari bi leeral na ban amir kan kan la doon yóbbul toxalal wax yi mooy Seydina Usmaan mi nga xam ne moo doon xalifa bi radiyallahu anhu imaam Muslim bi mu ci teg da ne Hammaam ibn al-Haaris da ne kaana rajulun yanqulu al-hadiisa ila al-amir da ne am benn waay boo xam ne da doon toxal wax yi di ko jox amir bi muy njiit bi mooy Seydina Usmaan la radiyallahu fa kunna juluusan fil majlis nee na nag après benn bés ñu toog ci jàkka ji fa qaala al qawm yi ne hada gaa yi seen ko muy ñëw gaa yi ne hada mimman yanqulu al hadith ila al amir waa jii di ñëw bokk na ci ñi nga xam ne mooy dañuy déglu waxu nit ñi di ko toxal ñi nga xam ne mooy njiit bi qaala fa jaa waa ji nag aksi hatta jalasa naa moom laata muy ñëw gaa yi xam nañ ko ñoom découvrir mooy agent secret boo xam ne gaa yi découvrir la <laughs> mu ñëw toog ci ñoom fa qaala Xudayfa léegi nag Xudayfa nag bi mu déggee ñu ne waa ji la waa ji agsi mu bëgg koo déggloo xadiis Yonent sallallahu alayhi wasallam ba mu xamaloon attention ci li ngay def fa qaala Xudayfatu sami'tu radiyallahu anhu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul la yadxulul jannata qattaat te kon lii mooy wane ne qattaat mooy nammaam rek ndax al-xadiis yufassirul xadiis moo tax teqantal bu ci gaa yi boroom xam-xam yi def waaye amaana loolu lii de façon lii mooy li gën a dëgër waaw waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam léegi kanta eh, bon <coughs> eh, est-ce que eh, hadis bi kon ginnaaw taxrij bi ni lan mooy lëkkaaleem ak suñu buntu dañ ne lii leer na mooy lii day wane moo tax buntu bële baabu tax taxlidi tax mooy bu imam ni ko imam kii tudde an-Nawawi fële ci al-Minhaj bayaan baabu bayaane ghiladi tahrim namima taxaru waaye xaraamal guñ xaraamal rambaaj voilà loolu di nekk mbir moo xam ne moom garaawa loolu ba ma ne saa ne képp kuy loolu yow moom xaw ma kan mooy yow doo dugg àjjana laa yadxulul jannata du dugg àjjana nammaamun ab rambaaj laa <laughs> hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw léegi bon ñu naan na xattaat ak nammaam am na lu luñ luñ luñu différencier ñu ne al xattaat <laughs> euh, an nammaam mooy ki nga xamante ne mooy day teew daal di jël wax ya daal di koy toxal xattaan nag mooy ki nga xam ne euh, mooy moom du teew quoi day day day fexe sàcc dégg dégg affaire yi waaw mooy ka muy déglu yëgu ko comme mu yëddu benn waay wala euh, laqatu fenn di ko déglu après jël wax ji yóbbu am nañu ne loolu wax quoi alors que nam maam mooy day teew day toog waa ji ngi nii di wax mu toog boo demee sax moo koy eskayal di ko yëngalal bopp bi waa ji di wax ci waa rek mu pare pare na ko waaw waaw jërëjëf waaw xam naa maa ngi ñëw dem daal di dem nag premier objectif am mooy naa dem ca ki waa ji doon wax ne ko man de ci diw laa jóge laa ilaaha illallaah tey de boo déggoon li mu la wax hmm. ay waay weñ wu ci dal dal dee waay na ko lan mu commencé alors que yooyu dañ ne xattaan bu dee xattaan nag moom day bàyyi fii ngay wax mu làqatu fee di leen déglu di leen déglu di leen déglu jàpp après daal di dem yoonam daal di koy <laughs> daal di koy xikaayu sawaay waaw léegi kon lii lu garaaw la waaw lu garaaw la garaaw la waaw eh, léegi eh, am na nag kon loolu mooy namima ci dëgg-dëgg mooy toxal wax yóbbu ko ci keneen dans le but de yàq waaw mais bu dee c'est dans le but de yàq comme li ñu waxoon comme li Seydina Zayd ibn Aslam defoon keroog te gisoo ko ci buntu bee ñu génn bi Abdallah ibn Ubay waxee waxu kàccooram yi la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al a'zu min al azal loolu du na maama te du jëw xam nga daa toxal daa dé kaw dégg mu wax mu dem wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam wowlu ko muy muy weddi waaw mais est defoon ngir yàq déedéet da doon bañ mbonuk Abdullah Ubay gi nga xam ne sufaha yi ñu defee xol xel yi buñ ko déggee ci bokkam yi mën nañoo jàpp loolu waaw xeetu nationalisme bu yées boobu la al qawmiya al al qabiha waaw waaw loolu moo taxoon mu dem ngir yoneen saa salaam rek la ko moo tax bu dee ci kaw loolu parce que après yow laaj bi mooy mais Seydina Usman quand même radiyallahu anhu nan la mën a utee ay gaa yoo xamante ne dañ koy toxalal wax yi noonu te xam na ne loolu daa xaram <laughs> dañ naan la xam nga ne côté boobu taxul ñuy wax Seydina Ousmane masula radiyallahu anhu di ut ñoo xamante ne ñoo koy toxalal wax yi dans le biir ah loolu xam nga nguur foo gisee nguur dina am luñ naan moom lañ doon a sànq les agents secrets les agents secrets <laughs> ñoo xamante ne nii dañuy liggéeyal nguur gi mais lu bari nag ay civil la ñuy doon kenn du leen xam waaw ñooy collecter les données ci terrain bi ngir prévoir yoo xamante ne bu dee lu ñu war a def wala jéeye ju war a am wala loo xamante ne baaxul ci réew mi luñ mën a fekk laata muy jëm kaw léegi euh, bu dee nag ñoo xamante ne dañ koo def uniquement ngir yàq te lool bari na suñu réew yi ah, mooy gars yi dañuy jël benn agent secret boole ko benn seen opposant comme que ñoo yor nguur gi nekku fa lu dul ngir xool waa ji wax lu ta lu ko yoon jame mu dem bu mu gën a gaawe même bu dee amul benn danger ci ngir président rek yooyu ah. mais na wax loo xam ne rek ñoom dinañ ko ci mën a takkali kon daal di koy tëj loolu nag daa nekk li nga xam ne mooy dëgg dëgg lii moom waaw dëgg dëgg mooy lii moom moom moom mooy dëgg dëgg lii nga xam ne moom la ñaa tere waaw kay léegi am na nag lu <laughs> euh, par exemple an-Nawawi al imam ci al minhaj déglu lim wax al imam an-Nawawi mi bind téere bi rahimahullah pour wan la ne attention mu ne qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi nee nañu rahmatullah alayhim an-namimatu naqlu kalaami nnaasi ba'duhum nnaasi ba'duhum ila ba'din ala jihati ifsadi baynahum mu ne boroom xam-xam yi mooy liñ gis sànq ba léegi mooy nee nañ rambaaj mooy toxal waxu nit ñi jële ñi di ko toxal di ko yóbbu ñi ci dans le but de yàq ay diggante mu ne qaala al imam abu hamid al ghazali mu ne al imam abu hamid al ghazali di seen sëriñ di sëriñ ci shafi'i yi rahmatullahi alayhi radiya anhu fii al ihya ci ihya ulumuddin mooy téereem bu siw bi mu ne i'lam xamal ne anna namima <laughs> li nga xamante ne nii mooy rambaaj innama tutlaqu fil akthar ala man yanmu qawla al ila al maqul dañ koy joyal ci lu bari ci ki nga xam ne mooy toxal yanmu qawla al waxu kenn yóbbu ko ci kamuy wax ci moom kama taqulu comme ni ngay waxe fulaanun yatakallamu fiika bi kada bu demee comme li ngay dem ne ah kat moo ngi wax ci yow lii wëg lii de mu ne wa qalat wa laysat namima maxsuusa bi hada mu ne nag lool rek du lool rek la namima rambaaj jagoowul loolu kesan ah, bal haddu namimati ni ñuy takke dëxalu namima nga xam ne lii mooy rambaaj du kese mooy kashfu di wuññi maa yakrahu maa yukrahu kashfu li nga xamante ni dañuy bañ ku ko feeñal sawaa'un karihahul manquulu anhu awil manquula ilay moo xam ka ko bañ mooy ka nga koy ka ngay toxali waxam bu ko yëgoon du ko neex wala yow ki ngay indil wax ji du ko neex waaw mu ne aw saalis waaw wala keneen koo xamante ne moom bu jotee du ko neex mu ne wax sawaa'un kaana al kashfu bil kinaaya moo xam nag yow wuññi boo génn fi muy jaar mooy euh, <laughs> waxoo mbir muy leer da wax loo xam ne ak junj loo xam ne en tout cas ñu am xel dinañ xam wala bir ramz wala joxe ay séem aw bil ima wala daal junju jëmale mbir yi wax yoo xam ne ñëpp ay xam ne diw la mu ne kon fa xaqiqatu namimati dëgg dëgg la réalité de de de rambaaj mooy ifsha u sirri mooy li nga xamante ne secret nit nga daal di koy divulguer daal di koy feeñal waxat ki sirri ak xotti ngay xotti secret nit amma yakrahu kashfu loo xam ne bëggul woon ku ko feeñal mu ne falaw ra'aahu yuxfi maalan li nafsihi fa dakarahu fa huwa namima mu ne bu gisoon waa ji <laughs> doon nëbbu alal ngir boppam waa ji tudd ko loolu namima la mu ne wa qaala imam an-Nawawi mu ne imam al-Ghazali rahimahullah teg wa kullu man hamalat ilay humilat ilayhi namima képp nag koo xam ne nit sa mbokku jullit en tout cas hadis bi eh, bon namam en général boroom xam-xam yi li ñuy wax ak waaxlul lu xam mooy yow da ngay toxal wax sam jële ko ci diw yóbbu monsieur A yóbbu ko ci madame B wala madame X naa le but de yàq léegi nag imaamul Ghazali yi di la jox benn médicament boo xam ne képp koo xamante ne am na nit bu ñëw daal di lay toxalalu grambaaj yaboo nga doxale nii muy wax sinon yow da ngay am problème waaw mu ne nag képp koo xam ne yow dañoo toxal indil la ak rambaaj ne la de moo wax lii moo war wax lii tey kooku ndeke fu mu nekk sa der du fa baax ñëw naan diw nee na lii nee na lii wala def na ci yow lii def na yàqal na la lii mu ne fa alayhi sittatu umur mu ne kooku moom juróom benn mbir yi la war a doxe monsieur A da toog monsieur Z di jóge ne ñëw ne la ah yow monsieur A. est-ce yëg nga li monsieur see wax ci yow léegi nag yow monsieur monsieur a moomu nan nga war a doxale lool la la imaamul Ghazali di wax nee na juróom benn mbir a ngi mu ne al awwal bi ci njëkk allah yusaddiqahu li anna nammaama fas faasiq mu ne ko mu njëkk mu bañ koo dëggal li mu wax na ko ne waxoo lii ngay wax moom gëwma ko benn lu tax parce rambaaj bi ak génn topp la ak kàccoor la yàq moo ko tax a jóg benn ñaar an yan haawu an dalik mu jàjj ko ci lool tere ko ko ne ko nag lii moom bëggatuma nga ñëwati di ma nettali naan ma diw nee na ma nàngam ak nangam ba pare wa yansahuhu mu daal di koy jox ay bon conseil way yuqabbih ma lahu fi'la mu daal di ñaawlu li nga xam ne moom la def waaw nga xam ne bu ëllëgee ne yii diw moom da ngay dem di ko wax ngir su ngir ngir ngir mu lay jànnee que nangam kooku amut kersa waaw kay yow mooy yow mucc ci ayu kooku dootu la waxati ay fen voilà ay doxal déedéet <laughs> mu ne ñaareel baa ngoog tere ko ko laaye biir ko ñaawlu lim def sa salis an yubghidahu fi llahi taala waaw fa innahu baghidun inda allahi taala wa yajibu bughda man abghadahu llahu taala ñetteel mu bañ waajooju ñëw di ko toxalal ay wax yum jële nee na ci benn mbokkam ngir yàq seen diggante waaw ndax kooku bi yaboo nga bañ ko te yàlla tax ci yàlla parce que ku mel noonu ku mel noonu moom ku ku yàlla bañ la ku ñu bañ la fa yàlla te nag képp ku yàlla bañ ku jara bañ a ngoog ñeenteel <laughs> mu ne allah yadunna bi akhihi al-ghaib su'a as-su léegi nag bu mu ne waa ji li mu ko nettali tax muy am njort bu mu am njort bu ñaaw ci mbokkam mi fi newul lu ñaaw jort lu ñaaw parce que waa ji nee na ko diw nee na la mu ne alxaamis juróomeel bi allah yaxmilahu maa xukiya lahu ala tajassusi wal bahth an dalik léegi nag mooy bu mu juróomeel bi mu war a def ngir mën a faju ci lii mooy nag bu mu nekk nag di jéem a def ay investigation di xool est-ce que waa ji li mu wax am naam amut déedéet loolu bu mu ko defa ah. li ñu ko nettali bu mu ko pousser moom muy essayer nag di dem nag di vérifier nag waaw ndax est-ce que c'est waa ji bu toogee moom bu fi newul lii lay wax mu ne bul def loola ak di jéema uti euh, ay recherche di laaj ñan ñoo fa newoon ne ko yow ñan ñoo newoon foofu sax mu ne ko diw mu ne baax na waa ji foog ne day laaj ñoo ne après mu woo leen ah waaw diw na ngeen def waaye waaw waaye dama laa gëj a dégg waaye temps war naa fa jaar sax eh, mais yow bëgg nga kër diw ah mu ne non falaa newoon sànq ah yakka yakkan mu ne ko ak ah, diw ah waa ji ko wax léegi foofu la jóge ah, ah. naka naa yéen ngoon ci discussion kii rek di xaar waa ne ko ah sa der la fa doon yàq mu ne loolu nag bu ko def ah <laughs> yow bul def lool di jéema vérifier li la nammaam bi rambaaj bi ñëw waxa ah. mu ne juróom benneel bi allah yarda li nafsihi ma naha an-nammaam an fala yuhki namimatahu anhu fa yaqulu fulanun haka kada fa yasiru bihi nammaama wa yakunu atiyan ma nuhiya anhu <laughs> mu ne nag ginnaaw gi tamit yow bul gërëm ngir sa bopp li nga xam ne yow waa ji bi mu ñëwee di la ràmmaaj nga tere ko ko mais yow bu ko def parce boo ko teree ba pare nga toog waa ji dem nga kii ko sax jàjj ko waa dem ruus <laughs> dem durus sax waaye waaye na na na daarus dem keneen ñëw ah waaye yow daje waaye yow ay font fii laa toog mu ñëw naan ma diw nee na diw nee na yow itam yaa ngi rambaaj bu boobaa <laughs> yow li ñu doon njëkkee <laughs> yaa ngi koy def kii di loolu la wax yow li nga bañal kële mais bu ko gërëmal sa bopp kon nag bul nettali rambaaj gi la waa ji rambaaj bi lim la nettali boolu nettali keneen wala bo moom mu dem nga naan jàjj naa ko nangam naa ko waaw diw mooma nettali lii boo ko defee yow itam nga mujj nekk rambaaj ci chaînon des rambaaj yi ngay bokk nga fekk nag koo xam ne dikk nga li nga xam ne dañ la koy tere waaw léegi nag al imam an-Nawawi rahimahullah mu ngi wax lu am loolu day day day delluwaat ci li ñu wax sànq mais Seydina Usman radiyallahu anhu nan la mën a amee ñoo xam ne ñoo koy toxalal wax te xam na ne toxalal wax ci wàllu ci côté wu di e, yàq lool rambaaj la dañ naan la yow de toute façon wax nañ la sànk ne yaa gina tay ne lool dans le but de yàq lool taxu ko woon a jóg waaw imaamu Nawawi nag di leeral lool di leeral lool mu ne wa kullu hadha al madhkur fi an-namima idha lam yakun fiha maslahatun shar'iyya fa in da'at hajatun ilayha fala man'a minha wa zalika kama ida axbarahu bi anna insanan yuridu al-fatk bihi aw bi ahlihi aw bi maalihi aw axbara al-imam aw man lahu wilaaya bi anna insanan yaf'alu kaza wa yas'a bima fihi mafsada léegi nag al imam bi indi nag fi nga xam ne comme yée ñu génnoon rek ah ci wàllu riba ak fi nga xam ne foofu lay euh, euh, mën a nekke même fii bunt bi ci tegu loolu lay indi dina ko indi alhamdulillah pour wax ne lool bu dee maslaxa taxul loolu daa xaram nit ki di ko def waaw yellul nit ki di toxal ay wax ay waxi nit wala jëfi nit di ko yóbbul autorités yi alors que yow bu dee ne loolu amul dara amul benn risque bu nekk ci lool amul benn maslaxa nga dem di rambaañ noonu pour rek ñu kontaan waa yow t'as bien t'as donné des informations yu baax gin laa yëkkati déedéet moo tax mu ne yi ñu tudd fii yépp nag ci wàllu rambaaj bu dee ne amul maslaxa boo xam ne kojug sharian la moo ko waral loolu la waaye bu dee loolu daa am maslaxa goo xam ne moo féete kaw goo xam ne moo waral il faut am ñoo xam ne ñuy mën a nekk ak gaay di mën a toxal waxu ñenn ñi nga xam ne yàq leen tax a jóg mu ne bu dee loolu la falaa man amin ha ci kaw noonu la agent secret di mën a baaxee ah. moo am man la façon daa am façon métier yoo xam ne cadre bi mu war a nekk ku ko maîtriser wul waroo fa nekk di aventure wu parce que boo moywul da ngay da ngay da yàq sa àddina léegi waaw da yàq sa àddina pour rien pour alal dañu koy dig te ko waaw boo demee rek sa àllaxira yàqu boole ci dafa am ay cadre ces cadre moom la la imaamu Nawawi di wax nii ne la bu dee maslaha shar'iyya la moo ko laaj ak aajo loolu kenn terewul façon rambaaj boobu mooy toxal waxu ñenn yóbbu ko pour autorité yi loolu daraa ci newul ci boobu mu ne loolu wa zalika léegi muy joxe misaal misaal comme bu dee ne dafa may gaa yoo xam ne ab coup d'état lañ bëgg a def ci réew mi ñoom daal saway gaa yi bañ faloo seen ñu jàpp ne seen affaire doxul parce que ñoom ay ko ay ay ay ay ay ay koru corruption kese lañu doon dunde toje alalo nit ñi waaw daal di luubal léegi am nguur goo xam ne daa ñëw di xeex yooyu nag gaa yi ne bon euh, bon gars yi ñoom il faut ñu préparer leen ah parce que ñii ñii seenuk sax fi mooy ñun suñuy affaire yàqu na léegi ñoom ñuy waxtaan seen biir di tëral plan ngir assassiner le président wala le ministre wala un ministre wala ministre bi nga xam ne moom moo économie wala bi nga xam ne mooy traquer justice biy traquer saay saay yu mel noonee mais loolu waa ji nga xamante ne nii da koo dégg est ko dañ naan ah bu ko wax de déedéet loolu noonu de loolu noonu noonu loolu noonu looloo baax loolu la war a def nga naan la loolu la mooy loolu la. bu bëggee mu ne coup d'état boo xam ne teguñu ko fenn ci seen bakkan kese dañoo bañ ku leen jiite tamit mooy mooy mbir mi leen arrangé tul parce que neen kese lañ fi nee woon bu boobaa kooku nga yegg ko autorité yi pour ñu teg leen loxo léegi balaa balaa balaa ay xew wala ñu ne bon on va faire des représailles ci seen njaboot waaw su gouvernement la waayow waayow gaa yi gaa yi gaa yi ñun jotoon a sàcc ci siècle yi ina année yi weesu yëpp nit duñ bëgg a nangu non attendez ñii foog naa oh, il faut qu'on leur donne un signe d'avertissement quoi comment ñuy bàyyi ba kenn doom ji di dem école rek on va l'assassiner mu jeex bu ñaaw nag bind ci ay kii ne faites attention si vous reculez pas yu mel noonu quoi pour xoqatal leen léegi waa ji dégg ñooñu di teg plan yooyu mais kook dafa war ci moom mu dem wax ko autorité yi loolu la lay wax loolu moo tax façon yooyu agent secret yooyu dafa baax kay sinon réew mu yàqu way <laughs> aw bi maalihi wala alal wala sax nit koo xamante ni nii xam nga ko mais nga dégg ay sàcc ñu ngi sax autorité ñoo xam ne ñu ngi teg plan bi wax naan bu guddee moom ñoom ban heure la ñuy sax gars yi di wax non foog naa foofu bon man jaar naa faro Euh, def naa fa ay rodé naa fa ay kii mais ñun dañuy teel a ah. ñun ay deux heures du matin comme ay almer waaye ah. ah, mais c'est bon heure boobu la ñuy dem ub waaye saa yaa gaa ngeen matériel bi pour ñu daj kii silencieux yi quoi ay na waaw ngir léegi waaj yëg ko mais yow waroo xaar naan non yow da ngaa war a dem wax ko waaj ne ko gaaya am na ay sàcc yoo xamante ne nii. yow boo nga tëral leen plan wala nga dóor fa caméra de surveillance wala nga def fa loo xamante ni nii ñoom euh, attention loolu foog nga wax leen ko waaw wala koo xamante ne nee na milliardaire moom foog moom kii alalam ji daa bari léegi nee na dañuy kidnappé doom ji laaj ko rançon <laughs> ne ay anonyme lañ nañu ko yónnee ci compte boo xamante ne newul sax ci réew mi <laughs> kooku yow boo ko yëgee yow itam danga ko war a wax lu yooyu moom bokkul ci nga xam ne xam nga ko toxal wax la jox mooy waxu ñee nga jël toxal mais c'est pas dans le but de yàq loolu mooy affaire bi <laughs> c'est defar parce que ñoom ñoo nar a yàq nga bëgg ñu fegal yàq googu gis nga différence bi voilà léegi nag mu mu ne aw axbar al imam soit mu wax ko waa ji wala mu wax ko ki jiite autorité yi aw man la woo wilaya wala koo xam ne am na autorité bi am na insaanan kenn diwkat lii wëg lii lay def loo xam ne baaxul wala moom lay bëgg a def voilà loolu man nga ko wax ministère de l'intérieur wala un policier boo xam ne gis nga ko nga ne ñoo gaa yële gaa yi nga seen ne ñu ngi waajal benn affaire boo xam ne bu xewee dégg naa leen léegi bu ko defee ñu gaaw leen a téye léegi loolu mën naa nekk waaw waaw di dox loo xamante ne ak yàq la ñu fexe arrêté leen waaw mu ne wa yajibu ala sahibil wilaya al kashfu an zalika wa izalati bu boobaa nag ki nga xam ne mooy boroom autorité bi li ko wa bu amee information yooyu mooy gaaw découvrir fexe découvrir gaa yooyu seen affaire yooyu daal di koy neenal lu mu dina gaawee dindi mu ne fa kullu hada wa ma ashbahu laysa bi haram yii nii ak yi niroog moom loolu xaraamu la ah. lii mooy cadre agent secret lii lay cadre bi di baax waaw mu ne wa qad yakunu ba'dahu ba'dahu waajiban yenn yi sax day war mooy comme yi nga waxoon sax koo xam ne daa nar a def attentat ak yu mel noonu wala ray fi ñu bari wala def indi fi ay njombe ci réew mi ay ab groupuscule ñooñu boo ko yëgee na nga loolu farata la nga wax ko wa ba'dahu yenn yi nag mustahab dañ koo mustahabba dañ koo sopp voilà ala hasabil mawaatin selon rek contexte yi ak tamit nit ki moo mën a jauger xool est-ce que ñi seen menace bi garaaw na wala jaru ko wala yu mel noonu wallahu taala alam léegi eh, moo tax léegi nag nga ne ma waaw waa léegi Xudayfa mu ne waaw parce que Seydina Xudayfa radiyallahu anhu dañ ko ko wax rek ne ko waa ji day toxal moom mu xam ne loolu yeneen saa sax na ko doon tere mais bu dee côté Seydina Ousmane mooy waa ji ko doon toxalal de toute façon man la nekk koo xamante ne nii c'est dans le but de yàq voilà <laughs> loolu wallahu taala alam ku nekk yaa ngi sa Xudayfa mu ngi ci rôle mettre en garde sexe ba waa ji dégg bu dee ne nam la muy def c'est pour dans le but la yàq bu yeboo mu bàyyi ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku mel noonu du dugg àjjana moom laa yadxulul jannata nammaam ab rambaaj bi dugg àjjana léegi nag benn affaire am la mais bu dee rambaaj bi julli la nag <laughs> ah te xadiis yu bari danaan jullit moom loo man di demee demee demee demee demee demee bu doon jaar sawara sax dina dugg àjjana ñu ne la loolu mbir la ñaar la waaw mooy du fa dugg premier comme ni njëkk a dugg ah waaw mooy jamono jëfa ñun a dugg rambaaj bi moom du njëkk a dugg moom boo maywul te mu jaar sawara ba sa ba lakk fa ba doyal <laughs> ba set wecc door a ñëw <laughs> léegi mu door a dugg loolu lay sous-entendre wala lan mooy ki nga xamante ni la ko daganal ne ñu ne ko mais rambaaj daa xaram yeneen saa saa nee na ko wuy rambaaj dugg kii te alko dugg àjjana Eh, alquran daal dina koy ŋaññ hammazin masha'in binamin sawaay ne yooyu yëpp xam naa ko mais dara ci newul loolu dagan nga naan lan kooku moom day kooku yéeféer la ci saas parce que moo jàppal yàlla ni lii daa xaraam mu ne dara ci newul waaw <laughs> kooku moom kooku moom génn ci diine ji waaw kooku nag moom bu dee kooku la ku mel noonu moom moom du ma sa dugg àjjal waaw moom moom bu deewee moom sa wari direct goo xamante ni kenn mënu ko faa génne walla yaduxulu moom moom kon nag mu ngi noonee allahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci lañ jeexal xadiis yi bii di ñëw ñu jël xadiis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadiisu mawlana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin